waaw boo xamante ne nii wax yu iblis la iblis al mi nga xamante ne moom moo leen di euh, euh, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum waaw <laughs> saytaane yi ñooy yënkiwal ay façon waxi caaxaan ci seen parandoo yi ngir ñuy daag desante génn waaw waaye loolu xam nga ne loolu kàcc gu mag la waaw ñekk fi naan innamal bay'u mithlu riba alors que wa ahalla Allahu al-bay'a wa harama riba alors que bi daganal njaay xaraamal riba ñoom ñu jël li yàlla xaraamal def ko cosaan di ko nirale la yàlla di nirale la yàlla daganal naan moog lii wa niroo alors que du kàcc la <laughs> voilà kon euh, mooy euh, euh, loolu noonu mooy borom bi moo dindi barke nga nga xam ne moo ci mooy mooy nekk ci riba yamhaqu Allahu riba ba pare wa yurbi sadaqat kanta la nga xam ne mooy la ngay dépenser ci yoonu yàlla ak ya nga xamante ne ci lu dagan nga ko amee yooyu borom bi moo koy yokk waaw loolu mooy baraka boo xam ne bu yàlla gërëm na alors que riba day yokk waaye boobu yàlla da koo xaraamal moo tax mu ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat kon lëkkaaleem mooy boroom bi daa def ci xëdd bi nga xam ne ñu bari léeg-léeg ñu ne jaru ko ndax ay nelaw jar na yeewu waaw ak loo gëmmeentu gëmmeentu waaw yow bu dee borom yeneen bi saa saa moo doon wax naan bu ngeen lekkee na ngeen mar seen loxo yi waaw waaw ak tamit la ngeen doon lekk bool bi na ngeen ko ñidd ndax xamu ngeen ana bi ayyi ta'amikumul baraka fan ci seen ñam yi la boroom bi def barke waaw di di di di di di di wër barke boobu waaye damaa foog ne ñun xamuñu luy barke moo tax allahu akbar waaw allah kon fa inna tasaharu bo yonent bay saasaam digle waaw léegi dinañ ñëw après mais digle boobu moom farata la wala du farata ah est-ce mu ne tasaharu loolu day wane ne farata la wala déet loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala mais dañ ciy gise daal ke ne mooy yonent bay saat salaam lii mu ñu wax dañ ciy sopp mooy li nga xam ne mooy di xëdd waaw di xëdd léegi nag mu des bala ñu jàll bala ñu léegi nañ ñëw ci imaam al-Hafiz doolu après ñëw ci yeneen masala imaam al-Hafiz rahimahullah euh, mu ne mu ne anna al-baraka fi suhuur tahsulu wala tuhsalu bi jihaatin muta'addida mu ne barke bi nekk ci xëdd moom dañ koy day dañ koy ame ci wàll yu bari wahiyata moom mooy mooy mooy bi ci gën a rek ittibaa'u sunna waaw ah, kay mooy topp sunna wa muxaalafati ahlil kitaab beneen yiw bu ci nekk ñaar mooy wuuteeg waa ahlul kitab comme ni ñuy gisee xadis bu mujj ci buntu bii ñu nekk nga xam ne imaamu Nawawi moom la indi mooy xadis 1232 mooy xadis sayyidina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahlil kitab akalatu saxaar mu ne lii tàqale suñu diggante ñu julli ni suñu koor ak kooru ñu ñu joxoon téere ñu jiitoon minal yahuudi wan nasaara ci yahuudi ak nasaraan yi mooy lekk gi ñuy lekk njël mooy voilà loolu benn objectif la boo xam ne da koo am waaw ñaar muxaalafatu ahlil kitaab wa taqawi bihi alal ibaada ak dëgërloo ci loolu xëdd googee ci mën a gën a jaamu yàlla mën a gën a dëgër ci bëccëg yeeg yooyu wa ziyaadatu fi nashaat ñett ñeenteel beneen barke beneen loo xam ne tamit day jóge ci barke boobu ci lay jóge te dañ ci feeñ mooy yokku ci loolu nit ki li nga xam ne noonu lay saware ci jaamu yàlla wa mudaafaati as-su'il xuluq alladhi yuriru al waaye day jañ mooy eh, li nga xam ne mooy ñaaw jikko gi nga xam ne eh, eh, li nga xam ne xiif da koy da koy da koy da koy jeex def ay jeexital ci nit xam nga loolu dafa am mooy xiif gu bari baaxul ah waaw mooy xiif goo xam ne yow en fait du sa choix waaw parce ñu bari ñuy xiif dañoo ñenn ñi amuñu choix ah. waaw. arkaanu bayni jami'il qawmi arba'atun biha yu'assasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juu'un tawiilun ba'dahu saharun wa 'uzlatun tu tu tu kii juu'un tawiil googu borom uh, uh, Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu di wax eh, ne li nga xam ne mooy arkaanu bayti jami'il qawm mooy waa uh, nitu yàlla yi seen piliers yi. buñ ko mënoon a parabole bopp misaale noonu kërug baax kenn ya nga xam ne ñoo ko téye ñeent la loolu mooy eh, yenn ci façon awliya yi rahmatul radiyallahu anhum mooy sumtun mu tudd ci noppi waaye wax nañ la noppi wax njariña ko wax ju am solo moo gën noppi waaw te loolu xadiis yu bari da ko ware waaw hadis sayna Ubaada bi yeneen sa salaam ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir buy wax na wax yi wala mu noppi waaw wax yiw moo gën noppi nekkul nañ noppi rek gaa yi toj dëkk bi nga toog te mën a irsaad nit ñi man leen a gindi nga toog ma ne sa noppi goog baaxul voilà loolu it faut nit ñi xam boo xamul nag dégg yaan sumtun rek nga ñëw rek tëj sa gémmiñ toog noonu nit ñi dafi tojaa nga naan ah damaa déggoon ñu ne sumtun ma ne xamoo li waaw <laughs> waaw kanta waxu waxoon naa la fi yow fay waxu waxu caaxaan boobu nga xam ne daal siiw mais euh, teguwut ci dara waaw si la parole est d'argent la le silence est d'or loolu du waxu ko xam voilà waxoon naa ba <laughs> gadi <laughs> loolu kay di ko nag la après waaw yow xanaa mu nekk wax joo xam ne njariñ waaw kay wax joo amul njariñ moom mënul nekk argent sax <laughs> non waxu bonjour xawlu jour ah, toujours ma lay saa saa waxoon alaa waawee ma yëgal yëgu ngeen ma yëgal leen maa ngi leen di moytu ah, xam ne tekkiwul dara waxu nar ak yooyu waaw loolu moom danut or loolu moom weñ gu ñuul ko gën sax waaw moom woñ gu xomaagu ko gën waaw sinon wax yiw moo gën noppi xaaju bokk kiy wax yiw moo ëpp njariñ fa yàlla te moom la yàlla gën ne ci kaw ki nga xam ne day noppi te du wax yiw waaw wala wax yiw jot mu noppi waaw waaw fa zakkir in nafa'ati dhikra fàttali ndax fàttali day jariñ saa soo ne tekkiwul bu dee day jariñ yow da ngaa xam kañ lay jariñ mam ñëwew foo xamante ne di fa wax jàpp ne fii kenn du ma déglu mais loo nga wax mu dem jeexital ci koo xam ne deux semaines après wala un an après mu fàttali ko sa wax jooju man nit damaa man a damaa mën a nekk koo xam ne man maay définir kañ lay jariñ ak ku dul jariñ moo tax aaya boobu waxul lool de fa dakkir fàttalil inna faati dikra ndax fàttalil day jariñ saa ne loolu lay tekki mais tekkiwul bu dee ne day jariñ day jariñ saa su ne moom fàttali kon wax moo ëpp doole li nga xamante ne mooy noppi kon sumtun noppi mooy ci loo xamante ne lu xaram noppi ci ay mbóosóor noppi ci wax loo xam ne sa yoon newu ci waaw waaw min husni islamil mar'i mar'i tarkuhu ma la yaani waaw loo xam ne sa yoon new ci amalu la njariñ waaw boo ko waxee ay problème kese indi wala loo xam ne doo ci jële dara kooku la ñuy wax waaw kay waaye maa laa yaan yi tekkiwul gaa yi ngi toj dëkk bi yow daal sa yoon new ci yeneen saa saa nee na xaaral xawlu kadib yeneen saa saa waxul loolu sinon bu ne Makka moo ñu xamal mu daal di noppi ah li yéefar doon rek te da doon wax waaw naan ko du tax muy wax lii suñu yàlla yi ah jaa'u ila ammihi jiiman li yughdilahu man yabghi bayda anuqin aqilin yulan voilà lan moo taxoon ñu ñëw ñetti yoon ci bàyyi xam Abu Talib ngir noppiloo ko ah ñetti yoon ngir mu gàcceel ko daal di koy euh, lâché ndax lim doon wax seen yàlla yi la waaw est-ce que dana euh, man min husni islamil mar'i bokk na ci mbaaxu euh, euh, l'islamu nit ki tarkuhu ak bàyye maalaa yaanihi loo xamante ne nii yoonam new ci ah léegi mu dem toog moom yonent way sa sam gaay def tojaange biir Màkke dana dox seen yàlla yi moo tax bokk na ñoom liñ ko doon gàññe qad sabba alihatana wa sabba alamana waaw moom daal gàññe na li nga xamante ne waay waay mu ngi nii di gàññ di ñàññ li nga xamante ne nii mooy suñu yàlla yi doyadal suñu xalaat yi jàpp ne suñu bàyyi suñu maam yi li ñu woon du tuus kooku da woon min bu doon lool moo tax de toute façon yéeféer yi dañuy bañ tout le temps nga tudd leen moo tax ñuy bayone di tëj génn ñi nga xam ne ñooy wax ahlul xaq di leen bañ may audience waxoon naa la loolu nag du lay waaw yow util audience bul xaar kenn di la may waaw droit de cité yaa koy utal sa bopp bul xaar nit ñi naan la kaay wax wala réseau yi bari fi façon yi ngay canal yi ngay jaar ngir jaar la la xam-xam bari na bu ñu tëjee fii nga ubbi yeneen waaw waaw gars yi signalé la ngir soxor buñ soxor <laughs> bañ sam njàngale jëm kanam ñu ne la waaye waaye kii nañ arrêté affaire am yi ah rajo bi war a koo kii dem ci gars yi autorité rajo bi ah mu moom itam mu bañ coow ne léegi bon xam naa de ah xam naa dañuy far arrêté kii bi rek xam nga ay mbir waxuñ la lu leer waaye xam nga li tax. waaw yow nga dem créer sa chaîne YouTube jeex na waaw nga créer sa chaîne YouTube ak leneen ñu la signaler YouTube wax ay waxi kàcc nga nga défendre sa bopp waaw buñ foog ne foofu comme ndakaarul da ngay wax say waxi caaxaan rek ñu daan la ay wa déedéet nga défendre sa bopp ne ñii lii ak lii la jeex na waaw bu ñu kiiwee nga tijji feneen Facebook yeeg fo ne nga dugg fa waaw Instagram yeeg TikTok yeeg yépp <laughs> nga inondé fa ñoom ni ñu ñu caaxaan ni ñu koy inondé noonu yow li ngay def par rapport ak caaxaan xoolal xoolal guli mu caaxaan par bés yi ñuy génne kenn du ne bari waaye yooyu saa yi nag seen xadiis yi seen alxuraan yi dañoo commencé bari ko wala yaazu billah kan moo fi ne son yi dëw musicien sangam ubbi euh, génne bari na kenn du ko wax waaw wala ñoom musiciens yi nag li ñuy tëgg par at bari na waaw yi yi ñuy créer par bés ay ay ay ay po bu jeex dañuy toog créer loo xam ne masula am cinq ans ci ginnaaw amul woon ñu créer ko léegi boole ko ci bi waaw loolu kenn du ne affaire bi non non non c'est c'est suffit ça suffit non mais bu dee diine nag ak waxu dëgg ñu ne la kii boobu yaay bañ a bayone sa bopp yow nga defar yow bu la gaay naree bayone nga nga débayone sa bopp dee di ngeen ko waxe noonu yéen ay sept ban français boobu xaw ma fa yow bu jubul rek ngeen jagal ma yéen haja meetar ah, waaw ah mais nekk fi rek toog gaay di kii ayow ah, ah, waaw waaw loolu am solo ah <laughs> kon ah, ah, ah, léegi kon ginnaaw bi nga xamante ne ni loolu la ah ah ah yone kay am na <laughs> dama ko tatone woon de ay de Cheikh Google nee na ma am na débat yone sa bopp ôtez le <laughs> rendre la liberté de parole ah waaw kon mu ngi noon kon xëja maître dooma corrigé day <laughs> Allahu akbar ah maa ngi commencé nar <laughs> la jóge nag de loolu du xam-xam waaw <laughs> waaw xool ko saa bopp léegi loolu moom tatana gu dëpp gu mbir mi kese la waaw xam ne de dee day dindi ma ne kon naa ko ci dugal far muy loolu voilà kon mooy sumtun loolu la noppi ci lu amul njariñ lu la amalul njariñ yàlla loo xam ne lu xaram la waaw jëw noppi ci waaw xastaate noppi ci yooyu wa wa wa wa wa wa wa wa wa juuxam tawil ak xiif gu sori gu gu gudd mooy xiif goog foog mu nekk loo mën a supporter boo demee ba mënatoo yow jaamu yàlla ja tax ngay xiif manoo ko wala sa xel mi yëpp a ngi ci ndékki la ma waxoon mbokk ma saay <laughs> ah xam nga ne eh, ndékki moom ah moo gën bàyyi ndékki ta boo ndékkiwul sa xel mépp a ngi ci ndékki de <laughs> ndékkil sant yàlla de ci lim la defal xéewal yooyu nga am loo ndékkee sant ko ci waay mu dolli la la in shakartum la azidannakum la wax de waat naa ne bu ngeen santee dinaa leen dolli waaw waaw waaw akbar kon loolu la mooy il faut mu nekk loo xam ne c'est supportable waaw waa ji bañ a topp bakkanam di irsaal ci eh, mubaaxaat yi lu ëpp tout waaye léeg-léeg dem ci bu baax lool mën naa nekk euh, sant ko yàlla kon lii al imaam al xaafid ibn Hajar di wax lu am am solo la mooy ne euh, euh, yooyu daa nekk wa taqawi wa mudaafa'ati su'il xuluq mooy xët tamit day jañ mooy ñaaw jikko alladhi yuthiru al ju' yi nga xam ne mooy xiiw bu métti da koy indi boo gisee ñenn ñuy ànd benn bon xol ni gaaw a mer xiif kese la doo seetlu am na ñoo xamante ne te lool ku seetlu ay nit am na ñoo xam ne dañ ko seetlu ci ñoom gis nga bu ñu wooree nii dañuy mer garaa <laughs> yoo xam dañuy woor gone gu leen romb lu ndaw rek ñu mbéj la da darul xool ci day jaar ah mais nag sëlmax wala loolu moo la dal ñu waaye gis nga bu xëdd xaaral tuuti bam bam ndogu ba pare day commencer rek yooyu yëpp dina ko mën a waxuma jamono ji muy waajal ndogu ji boobu ba léegi mu ngi mu ngi ci koor gi mais bu ndogoo ba xelam dal ba kii boobu ci lay gën a neex deret que bu bu bu deen daa nekk jamono xiif yi waaw <laughs> kon loolu noonu lu jara bàyyi xel la ko waaw mooy xiif gu metti man naa def jeexital ci nit ki jikko yu ñaaw <laughs> suul xulux waaw rawee na Ali radiyallahu anhu ne woon gis nga non ñàkk moom bu doonum nit la moom dinaa ko dinaa xarek moom daal di koy faat <laughs> waaw parce que en fait euh, moo tax euh, euh, xam nga am na <laughs> mais boobu beneen lañ doon wax ci wàllu dëkkandoo yi hadis boobu yeneen saa sam doon wax hadis trois cent soixante la woon trois cent soixante seize wala du loolu euh, trois cent soixante seize trois cent soixante seize lañ ko gisoon ah mooy xadiis bi yonent saa salaam doon wax euh, doon wax ne euh, mooy que ne kii ma zaala jibrilu mu ne Seydina Jibril dañul woon di ma di ma yusini bil jaar hatta zanantu annahu sayuwarrisu 303 hadis numéro 303 lañ gisoon sa ci euh, Riyadu Salihin bi Seydina Jibril dañul woon di ma dénk ci dëkkandoo ba ma jàpp na dina ko dina ko doonuloo waaw loolu euh, <laughs> bañ koy wax boo fàttalaw ñu ne naa xaw ma lu tax ba ak mbaadool la ak ñàkk di di rimi ak mbaadool la rek waaw ci lañ doon wax ne ñàkk euh, respecté àqu dëkkandoo yi boo demee ci yenn milieu yi nga xam ne dafa bari ñu ñàkk euh, en général ni mu fay gina a lawe ci milieu yoo xam ne ñoom dañoo am waaw joxoon naa leen ci ay misaal yoo xam ne yu palpable la yoo xam ne man dama koo dundoon au Sénégal ba ma fa newee ne la woon nag man jamono jooju laa xam ba léegi même bu nit ne waaye looloo am ma ne la doyit man damay bañ di wax loo xam ne xaw ma ko waaw damay wax selon li ma xam boo gisee xew am ci banlieue bi ak tamit même xatta ay yéen Médina ak yu mel noonu niñ doon bloqué tali yi parce que diw mooy xew ah est-ce que nit feebar na hôpital bi ci wet gi jàkka ji nodd yi seen yoon newu si alors que boo demee quartier résidentiel yi ma xamoon à point waxoon naa la ah sama frère ba woon na ma foofu léegi ay immeuble yu mag lañ fay tabax man jaaraatuma fa depuis booba voilà euh, euh, euh, ñooñu seen xew nga demoon fa doonoo woon yëg na fii xew a fi am doo dégg dara ñëpp toog ci ay alors que bu te ñoo ëpp moyen ñi ci banlieue bi fuuf waaw añ yi fële ab charrette doon jóga ne la indi añ yi ñu teg ko ci kii mu ñëw ñu servir ñëpp laaj gaa yi toog normal alors que fële tambal tambal ay ay ay ay ay ay jiiroo laax ci xale yi ah daal di koy euh, euh, sëlëmanteeg façon yooyu ma ne xaw ma lu tax rek euh, baadool la ñàkk di riib di ànd ak mbaadool la waaw parce que ñàkk moo garaw mooy dalay dalay dalay dalay euh, jurloo ay jikko yu ñaaw moom la imaam al di wax nii naan gis ne xiif ku bari euh, xëdd bokk na ci ay njariñam day tax nit ki daldi euh, nekk koo xamante ne day préserver wu ci yi nga xam ne xiif gu metti gi nga xam ne mooy indi di jural nit ki li nga xam ne mooy suu al alhamdulillah li nga xam ne mooy ñaaw ay jikko waaw mu ne waaye wat bu tasabbubu bokk na ci barke yooyu jihaat yi ba léegi ñu ngi ci ah anna al baraka fi suhur tahsulu bi jihaatin muta'addida mu ne wat tasabbubu waaye day day day sababal bi sadaqati ala man yas'al day tax nit ki xam ne ah kii kii ñëw di yalwaan wala di ñaan lekk wala yu mel noonu eh, day day tax mu xam ne ah kii nag ku jara sarax la waaw <laughs> waaw waaw ah kii moom nañ ko sarax parce que xam ne li muy dund li tax muy sarax ni muy ñaan mooy xii xiif goog nga xam ne man mii dal na ma ak yooyu waaw waaye tamit dalay permettre ki nga xam ne day ñëw fekk la ngay xëdd muy ñaan xam nga temps yooyu bon ñun di laara bira naan ak yooyu en général heure añ naag yooyu miinuñu côté xëdd bon ci li ma xamoon naay wax ba léegi tax <laughs> balaa sama disque périmé mooy taalibe yi wala ñi ñaan lekk di ñaan lekk jamonoy xëdd bon mu ne waaye di sabab nit ki mën a sarax ki koo xam day laaj yooyu aw yëj tam ma am wala ak wala buy xëdd mu ànd ak nit ne ko ah kaay xëddaaleeg man ndax gis na ne moom aajo woon na ko watta sababu waaye bokk na ci baraka boobu bi muy feeñe mooy day lii lépp ci wàllu xëdd ci jamonoy xëdd ji lay xew day sababal li zikri nit ki buy lekk dina tudd yàlla te bu jógee dina ñaan askar yi boo tuddee boo boo yeewoo wa du'a ak ñaan euh, di tudd yàlla di fàttaliku yàlla wa du'a ak ñaan waxtu mazannatil ijaaba jamono joo xam ne ñu ñu njorte la borom bi nangu ñaan parce que nee na saxuur daa nekk loo xam ne loolu wala suxuur baraka dafee nekk mu ne wa tadaaruku ak tamit di di di dab dabaatal niyatu sawmi liman afala qabla an yanaam ki nga xam ne dafa yëgadi woon yéene woor laata muy nelaw bu yeewoo laata muy xëdd bu ko defee mu mën koo dab dabaatal waaw Allahu akbar al imam ibn daqiq al iid mu ne hadhihi al baraka yajuzu an ta'uda ila al umur al ukhrawiyya fa inna iqamata as-sunnati yujibu al ajra wa ziya wa ziyadatahu wa ziyadatahu yujibu al ajra wa ziyadatahu mu ne imam ibn daqiq al iid mu ne baraka bi imam al hafiz mooy tudduli rahmatullah alayhi mu ne mën na nekk ne day dellu li war mooy mu dellu ci mbiru al axira ndax doxal taxawal sunna lool day waral li nga xam ne pay ak tamit lu yokk ci pay ga mu ne loolu wa yahtamilu wa yahtamilu te day yenu an ta'uda ila umur dunya waaye day dellu tamit ay mbir yoo xam ne mbiru àddina la te quwwatil badan ala sawmi mooy imaam al-Hafiz wax léegi am kàttan ci eh, yaram bi ci woor wa taysiirihi ak tamit yombalal ko min ghayri idraarin bi saa'im loo xam ne du lor aji woor gi hmm? Ah, leneen li waxoon na ko ah, wallahu taala alam ah. kon nag mu ngi noonee ah wallahu taala alam léegi nag liñ bëggoon a wax léegi mooy waaw mais lan moo gën a néew ci lu ñu mën a xëdde ñu ne la la gën a néew ah te xëdd mooy lépp loo xam ne lu ñu amee lu lu mu néew néew ci wàllu lu ñuy lekk ak naan loolu la ah al imam ahmad rahimahullah dafa solo jële ci hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu bi sanadin sanad boo xam ne bu hasan la ah, ah moom mu ne yonent bay saa saam dafa wax ne as-suhuuru baraka fala tada'uhu walaw an yajra'a ahadukum jur'atan min ma fa inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala almutasahhirin allah mu ne yonent bay saa saam nee na suxuuru xëdd de baraka barke la fala tada'uhu bu leen ko bade waaw walaw an yajra'a ahadukum jur'atan mimma même bu deen kenn ci yéen benn guuxum ndox lay guux bu yeewoo na ko def fa inna allaha ndax kat yàlla wa malaikatahu ak malaakaam yi allah azza wa jalla wa malaikatu alayhi musaat wa sab yusalluuna dañuy julli alal mutasaxirin ñi nga xam ne ñooy xëdd xam xoolal lii xoolal beneen gëneel bii saway saway da ngay xëdd yàlla di julli ci yow te waxoon na la hawla huwa alladhi yusalli alaykum ah, moom mooy julli ci yéen ak malaakaan allah booy xëdd yàlla day julli ci yow malaakaan yi di julli ci yow Ah, al imaam Ibn Hibbaan soloo na ci saxiixam bi jële ci Ibn Umar radiyallahu anhumaa lu mu yëkkati ba fi Yonent bi alayhi salaam mu ne Yonent saa salaam nee na inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alal mutasahhiriin aw <laughs> waaw mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii lépp imaam al-Haafiz moo koy wax ngir indi njariñal li nga xamante ne nii mooy eh, ngëneelu xëdd mu ne Yonent suñu boroom nee na Yonent saa salaam nee na. borom bi tabaraka wa taala ak malaakaam yi dañuy julli alayhimu salaatu salaam ci ñi nga xam ne ñooy xëdd allahu akbar hmm? mu ne sayna eh, Sa'id ibn Mansur indi na ci yeneeni yoon yoo xam ne mursala la mooy dañ koo yoor waxuñ saxaab buñ ko jëlee nga yeneen saa sam tasaxaru walaw bi luqma waaw mais xëdd leen même bu dee benn dank la wala benn ñàkk wala benn dank waaw benn looy looy fex noonu Ah, loolu na ko def kon loolu lépp nekk yoo xamante ne nii sawaay ah loolu jar na bàyyi xel hmm? jarul la nekk jàpp na lii daal ah, garaawul quoi waaw foofu moom bu dee fay vous joignez l'utile à l'agréable hein <laughs> ah, xëdd moom hein les fayennes joignent <laughs> l'utile mooy li nga xam ne li am njariñ yi boole lu am njariñ li mooy barake geek yooyu yëpp waaye à l'agréable daa neex nag <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonee hein hein kon mu ngi noonee léegi euh, euh, mu des benn affaire waaw waa léegi parce que yonent may saar saar benn masala moo ñu des dana tasaxaaru xëdd leen xëdd leen ndax xëdd am na barke waa léegi te xam nañ ne al amrul mutlaq yaqtadi al wujub ash-shari'u kat alayhi salaatu salaam wala alquran wala yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu waxee digle loolu ci biti day wane ci luñ joyal day wane ne daa war waa léegi yonent saa salaam ne tasaxaru waa loolu moom du farataam kon xëdd du farata ñu ne la déedéet mm-hmm. waaw loolu du farata moo tax ba moo tax al imaam ibnul Munzir mu ne al ijmaa ala nadbiyati suxur mu ne li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne ijmaa consensus de tous les savants boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ d'accord nañ ko ne li nga xamante ne mooy xëdd moom dañ koo dañ koo xam nga dañ koo sopp waaw dees koo sopp mu ne wa ajmaa al ulama ala istihbaabi mu ngi ko wax ci minhaj mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu ñoom ñëpp consensus boobu la woon loolu dañ koo sopp wa annahu laysa bi waajib loolu nekkul loo xam ne lu war la euh, léegi te loolu li koy gën a wane imaamul Buxaari rahimahullah waaw <laughs> aka aka ak aka faquhal Buxaari ah fi taraajimi laahi imaamul Buxaari taala Eh, daf ko indi ab buntu bu mu tudde noonu waaw non Imaamul Bukhari c'est quelqu'un non c'est c'est c'est extraordinaire <laughs> c'est vraiment extraordinaire mu ne baabu barakati as-sahur min ghayri ijab li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu wasalu wa lam yuzkar as-sahur mu ne baabu buntu hmm, ci kitaabu as-sawm buntu barakati saxuur barkeb li nga xam ne mooy euh, euh, euh, xëdd li nga xam ne mooy lekk ngay lekk biir xëdd min gayri ijaab ci loo xam ne nag du farata du lu ñu waral ndax lu tax li anna na sallallahu alayhi wa ashaabahu ndax yeneen sa sahaaba mi radiyallahu wa asaru mooy jokkale nañu woor benn bés këddu doguñu këdduñu continuer wala mu yor karis saxuur te tudduñu ci as-saxuur waaw loolu imaamul Buxaari <laughs> imaamul Buxaari ñenn ñaa ngi naan imaamul Buxaari rahimahullahu taala ah daa juum ah, ci lii nga xamante ne nii noonu la tudde nii alors que loolu ñoom ñoo xamul dëgg-dëgg li imaamul Buxaari taxoon muy wax waaw <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lii dëgg ci li imaamul Buxaari taxoon a jóg mooy li imaam al-Hafiz Ibn wax rahmatullah alayhi hmm? ne xam nga lan la imaamul Buxaari e, li tax mu wane ne lii du farata mooy xëdd même bu dee ne wax na tasaxaru ah mooy e, e, yonent alayhi salaam mooy côté wisaal gi xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane Euh, yonent bi alay saa saam naha anil wisaali falamma abaw waasala bihim yawman thumma yawman thumma rawul hilaal fa qaala law ta'akhkhara la zidtukum yonent bi alay saa dafa tere saxaaba yi ñu woor xëddu ñoo doguñu xëdduñu ñu continuer ko ba wooraat beneen jour mais ba mu gisee ne ñoom defuñu loolu ñu continuer parce que li tax ñu continuer nekkul da yoon saa saam da ñu ne ñoo bañ non dañoo gis yoon saa def ko ne leen bu leen jokkoo la kuy koor comme ñu ne tey damaa woor suba nga woor mooy te doo dogu bu heure jot dogee doo dogu heure xëdd doo xëdd te doo def luy dog nga continuer ko beneen woor yeneen saasaam tere leen lool mais ñoom ñu gis yeneen saasaam def ko te ñoom dañ doon bëgg di def li yeneen saasaam def ñu jàpp ne bon def xam nañ ne ci euh, roy yeneen tibay saasaam ci lip moo gën léegi ñoom ñu daal di def euh, euh, xëdduñu doo doo doguwuñu xëdduñu ñu def yeneen saa saam bi mu gisee lool nag yeneen saa saam léegi na leen aywa léegi <laughs> puus ak ñoom am ah, na nag léegi amul bu kenn euh, dogu bu kenn xëdd ñu continuer loolu la naan waasala jokkale na koor gi ak beneen bés be kooru bés ak beneen benn bés ba mu gisee ñu bañ ak beneen bés léegi ñaari bés la ko def te ñetteel <laughs> bañ ko defee ci guddi ga ñu gis weer wi mooy weeru kori jot fa qaala yeneen saa saam ne law ta axara cëy bu weer wi yéexoon bu desaatoo ni bés dinaa leen dolli loolu imaamul Buxaari yi eh, fi mu jële lool mooy eh, moo naa mu ne walam yadkuri sahur te tudduñu eh, fii fii yoneen saa salaam bu doon ne farata la yoneen saa salaam dina rey farata ngir ngir ngir ngir ngir ngir lan yar ay saxaabaam mu rey ci farata déedéet <laughs> loolu day wane ne kon euh, li nga xamante ne mooy xëdd lay sa bi xatmin du loo xam ne farata la quoi waaw ndax moom boo jokkalee bi wooru bés ak beneen bés mooy de toute façon xëdd defoo ko kon nag bu nee tasaxaru ci boobu la ñuy xam ne kon tasaxaru laysa hada bi amri ijab walakin amr nadbin wa irshad waaw loolu du digle par force waaye digle loo xam ne mooy lu mu ñuy euh, kii la euh, orienté ak tamit di ñu xemmeem loo ñu def ko ndax yi nga xam ne moom la ci ngëneel yi nga xam ne moom la ci al imam al hafiz ibn hajar détaillé noonu wallahu taala alam léegi nag ci kaw noonu kon jeexal nañu suñu hadith bi bii di ñëw ñu gis hadith mille deux cent trente hadith Zayd ibn Sabit mu dugg nag ci beneen ginnaaw fadlu suhuuri léegi nag mu des beneen kon wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'al fajr ak yéefe ko moom xëdd fekk waa ji ragalul tuluu'u al-fajri fajar gi xar loolu nag côté boobu lay indi nag ci hadis yi ci tegu eh, wallahu ta'ala ñaari hadis yi ñoom a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in